kon ñu ñëwaat ci saar bi nga xam ne mooy alwaaqi'a di xew-xew bu mag boobale di xew di yawmal qiyaam aksi woon nañu fi nga xamante ne nii tey ñu ngi war a tàmbali ci vers ñu ngi war a continuer ci li nga xam ne mooy laayaam ñaar fukk ak juróom benn bi fi nga xam ne suñu juróom bi fi suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ginnaaw bi mu tuddee ji jiitu ci lépp ñoom lan mooy seenu payor ñetti kuréel yam waxoon mu tudd bu njëkk bi lan lañ leen di fay dëkk ëllëg muy ñu jiitu woon ci lu mbaax ak lépp mu léegi nag muy jàll ci beneen kuréel bi mu ne waa ashaabul yamiin yi waa ñi nga xam ne nag ñooy waa ndeyjoor maa ashaabul yamin moo lan moo la xamal waa ashaabul yamin di waa ndeyjoor ñay jote seen téere waay ndeyjoor doo gisee as-saabiquun as-saabiquun ci waa ndejoor lañ bokk waaye ñoom ñoo raw bu baax a baax moo tax boroom bi daal di leen beral ak kuréel boo xam ne pour ñoom kese lañu waaye ñii mooy ñeneen ñi nga xam ne àgguñu ca daraja yooyele mu ne kon ñan moo la xamal waa ndejoor ñoo ñi la nga xam ne ca ndejoor la ñuy nekk te moom la ñuy jëfe seen téere jëfee mu ne ñooñ ñu nekk fii sidrim maxduud mooy ci aljana joo xamante ne garab ya muy garab garab goo xam ne moom la français di wax cèdre muy xay garabu xayti wolof maxduud boo xam ne nag moom amul lu ciy jame mooy la ca war a jame dañ koo dindi ndax aljana bépp garab boo dégg boo xam ne dafa am fii ci àddina ñu ne la am na fa ta mu am luy jame xamal ne bu yow mal foofale ca aljana mooy la fay jame dañ koy soppi def ko ay fooyteef wa talhin mamduud wa talhin ñu nekk ca aljana ja nga xamante ne nii dafa bari mooy garab yoo xam ne am na ñu ne mooy garabu banaana am ñu ne mooy garab yoo xamante la fii ci àddina waaye bari li nga xamante ne nii mooy ker waaye nag mooy foofu liñ la wax léegi mooy dëkk du fa am dara luy jame du fa am manduud yoo xam ne dañoo takkaloo daal di rangaloo wa zillin dinañ nekk ci ay ker yoo xamante ne nii mamduudin yu tallalu yoo xam ne du jeex wa maa'in maskuub dinañu fa am ay ndox yoo xamante ne ni yu ñuy sotti la yuy sotteeku fële ay xéewal wa faakihatin ak ay fooytéef kasiiratin yu bare bare bare bare bare laa maqtu'atin du dog wala mamnu'a te kenn du leen ko tere xam nga fii ci àddina moom fooytéef yi am nay jamono yoo xamante ne nii dañ naan du saison bi fruits yi nag lii du saison bi moo tax duñu ko am daanaka sax bu saison wam ñëwee yiñ ciy am man nga koo lim naan lii de mango ngi orange ngi ak yooyu di lim waaye fële nag wa faakihatin kasiira moom yu baree baree la yoo xam ne lim ko day nekk loo xam ne du mën a ne la maqtu'atin mooy du jekki ñu ne ah saison wam jeex na kon mango amatul wala orange wala leneen ak leneen banane ak leneen mu ne loolu kenn du leen ko dog wala mamnu'a waaye it xam nga fooyte fruit yi am kese du tax nga man cee jot mooy ne saison bi day ñëw waaye boo amul xaalis boo ko jëndee baa ñu may waaye fële nag moom loolu amu fa moo tax wala mamnu'a kenn du ko tere ña ko soxla te bëgg ko wa furushin marfu'a dinañu nekk ci ay lal yoo xamante ne nii marfu'a yu kawe lañ ay lali wurus inna ansha'nahunna insha'a lal yoo yële nag soxna ya cay ne suñu borom ne maa leen tëgg insha'a ak tëggaat wa ja'alnaahunna ma def leen abkaara ñu nekk ñoo xamante ne nii mooy ma suñu sëy ay jànq la ñuy doon uruban atraaba nga xam ne ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne nii mu ne dañuy nekk uruban atraaba mooy ne jigéen ñoo ñële di fa nekk foofu la ca aljana joo jële mu ne dañuy nekk uruban nga xamante ne nii ñoom dañoo soppu seen sox seen boroom kër yi dañoo soppu lool seen borom kër yi leen borom bi tabaaraka wa taala boole atraba te ñooy bokku ñoo bokk ay at mooy ne kenn magu ci sa morom te ñoo bokk ay jikko ay jikko yu gën a sell amul fiiraangeeg yooyu yëpp amul ñoo tolloo ci yëpp. mu ne waay borom bi nan la ñeel mu ne li ashaabil yamin ñeel na ñi nga xam ne mooy waa ndejoor fullatun kaay nag ma dalal seen xel fullatun min al awwalin bari woon nañ ci ñi nga xam ne ñooy ñi njëkkoon waaye wa fullatun min al ñu bari lañ tamit ci ñi nga xam ne mooy ñu mujj moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiis bu gudd bi nga xam ne ci la doon wax ne man yaakaar naa am naa njortu fa loolu mooy li borom bi di def que ñun ahlil janna li nga xamante ne mooy xaaj waa aljana ak bana xadis ba jeexee inshaa allahu taala moo tax borom bi wax lii ne sullatun min al awwalin bari woon nañ ci ñu jiitu woon de wa sullatun te ñu bari nañ tamit min al aaxiriina ci ñu mujj ñi loolu moo tax mooy aljamaa boo léegi na ahlu sunnati wal jamaa mooy mbooloo mi populace googu nit ñiy xeet ñooñu seen ngëm yàlla dafa dëgër nañ leen bàyyi lañ nekk te leen ñaanal ñooñu ñooy xeetu yonent bi salawaatullah rahmatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne kon nag wa ashaabu shimal mu pare kon ci kuréel boobu di ñëw nag ci kuréel bu mujj bi te mooy bi nga xam ne moo ci yées moom rek a ci bon mu ne waa ashaabu shimal xam ne wana waa nga xam ne ñooy waa càmmoñ ma ashaabu shimal moo ku la xam lool nag waa shimal nder lan ngir màggal seen mooy mbugal yu mag ya di dal ak seen catastrophe le ka fa nga xam ne fa la ñuy mujjool ak de mu ne ñooñ dinañ nekk fii samumin wa hamim dinañ nekk ci fii samumin ci ngelaw loo xam ne day tàng jër wa hamimin génn waaye bu ñu jógee ca ngelaw lu tàng jël la ñu gis am ndox naan way nañu daw ci ndoxum ndox mëne naan ñu dem fekk muy ndox moo xam ne hamim mu tàng jër la wa bu ñu naanee ca ndox mu tàng jër may but di jàpp seen mbaq ya ñu gis ay ker fële ne ah kon tee ñoo daw waaye ca ker yëlee wa zillin ci ay ker yoo xam ne mi yax mu ñu kokkuta ñàng nga xam ne mooy saxaar siy jóge ci safara fii lakk fa foofu la gis foog ne la ak ker la bu ñu fa demee foofu gën a tee tàng fa ngelaw la waaye gën a tee tàng ndox mi jota naan mara suñu borom ne laa baaridin amuluk seddaay de wala karimin tadit du lu tedd du lu baax mooy yiw newul ca loolu le de ca ker googale innahum suñu borom nag di ñu wax nag ñii ana lan moo tax ma dugal leen fii tey ñoom waa saabu shimal ñii di dem sawara mu ne innahum dëgg-dëgg ñoom kaanu nekkoon nañ qabla daalika lu jiitu bés bii nii di yawmal qiyaam mutrafiina ci noos kese lépp ci lu xaraam la tegu woon di mooy yàlla guddee bëccëg di galaa kese nekk ci àddina bi ñu wax ñu ne dañuy xabi ci yoo xamante ne nii lépp xaram boolewuñ dara sàngara si di couler à flot ñuy naani sàngara ak lekk amul dara loo xam ne lu borom bii digle wala lu muy tere lu ñu respecté nga xam ne seeni bakkan kese lañ toppoon boo leen di wax yàlla sax ñu lay jànni di la menacer fexe jël ay bomb sax duma la bu dee ne yow da yaakaar ne menace nga ci ñoom moo tax mu ne wa innahum gis nga boo gisee ma dugal leen nekkoon ci àddina qabla daalika lu jiitu bés bii mutrafiina doon nekk ay nooskat ci lu xaraam wa kaanu te nekkoon nañ yusirruuna doon wéy di continuer ala al-hindi al-azim di waat ki ne ñoom li ñuy jaamu te bokkaale gi ñu ne gu mag boobu ci lañuy deeta ci lañuy ne naan dañoo fier ci lu ñu ne di gën ci wat ci weddi yàlla ak lay bokkaale ko ba pare fier ci muy muy muy bokkaale ko mag boobale wa kaanu te nekkoon nañu ca àddina yaquluuna doon wax naan ngir weddi naan a idaa mitna buñ leen waxoon ne bés ñëw dina ñëw dinañ leen dekkil de ñu naan a idaa mitna est-ce que bu ñu faatoo wa kunna ñu mujj nekk suuf mooy nekk suuf wa idaman ak ay yax a inna la mab'uthuna moo yéen ngeen jàpp ne yéen dinañ ñu dekkil laaju ñu ko de ngir xam waaye dañ koy wax ngir kokkali jullit ñi leen ko doon wax awa abauna al awwalun ñu ñun waaye yéen yaakaar ngeen ne suñu maam yi fi jiitu woon ñooñoo xam ne ba ñu faatoo suñu ayal yi ñu maam yeeg suñu baay yi faatu bu yàgg ñooñ ngeen yaakaar na ñooñu dees na leen dekkil ñu borom ne wax yonent bi alayhi salatu wassalam yeeg ñu naan ñii dañoo nii li ñuy wax c'est des mythologies des anciens lii nekkul lu dul waxtaan nit ñu yàgg ña la ñu leen di naxee loolu di leen wax ngir ñu dalal seen xel ngir ñàkk gi ñu ne ñu bañ kee nekk di saalit suñu borom ne xul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal yéefiru Makka yeeg yow jullit bi waxal képp ku ma sa taxaw sa kanam bi la wax lii ilaa yawmiddin innal awwalina gis nga dëgg-dëgg ñi jiitu woon te faatu wal axirina ak ñi al ak ñi kafaru ñoom ñépp la majmu'una des wat naa di dinas leen dajale dinañ leen dajale ila miqaati yawmin ma'lum jëna leen ca àpp ba nga xamante ne bis ba nga xam ne bu ñu xam la muy ba suñu borom daal di natt teg ko ne bés boobu lay dekkil jaam ni muy yawmal qiyaam summa ginnaaw gi bu loolu xewee innakum yéen ñii ayyuha daalluuna al mukazzibuun yéen ñii sànkukat yéen ñu sànku ñii weddi yàlla al mukazzibuuna sànku ba pare yoonu jub al mukazzibuuna di weddi ne dekki am na di weddi sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam lu ngeen di am boo léegi la aakiluuna wat naa ne di ngeen lekk min shajarin min loo xamante ne nii dafa naq xool ko dafa naqari ñam ko dafa naqari muy zaqum dinañ ci ñëw ci suuratu saafaat ndax borom bi tabaaraka wa taala insha allah dina leeral garab googu mooy gan garab ak waxu awu jëhlin yam doon wax dinañu ko gis foofale nañu xaar ba foofale insha allahu taala bu ngeen lekkee ci garab bu naqari googoo xool ak lekk fa maali'uuna minhal butuun du ngeen am beneen lu feesal ci seen biir yi même bu dee da leen di lor fa shaaribuuna alayhi minal hamim bu ngeen lekkee ci garab goog bi yàq seen mbàq yi ba pare ngeen naan ca kawam min al hamim ci ndox mu tàng jër mi fa sharibuna te bu ngeen cay naan du ngeen ci naan dàng de surbal hiim da ngeen ciy naane naanu gëléen yu feebar yoo xam dafa am feebar bu leen dal nga xam ne feebar la boo xam ne bu dalee gëléen yi dañuy naan mais duñu màndi mukk